aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaa bi ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ah, ñu ngi woon gisoon nañu benn xew-xew boo xam ne muy génnuk àddina seydina ibrahim ibn rasulillah alayhi alayhima afdalu salaatu wassalaam ah, mu nekk xew-xew boo xam ne bu tiis la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko gise woon ci riwaayaat yi nga xam ne qad sabatat fi as-saxiixayn nga xam ne feeñ nañ boroom saxiix yi génn nañ ko ak yeneen version yi nga xam ne gisoon nañ ko kuy xadiis Seydina Abdurrahman bin Awf radiyallahu anhu ñoom Seydina Mahmud ibn Labid ak ñeneen ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ah, gisoon nañu ñu ngi doon tudd keroog euh, li euh, euh, al imaam badruddin al ayni al xanafi shaarixu saxiixu imaamul buxaari ci umdatul qaari waaw boroom umdatul qaari sharx saxiixu imaamul buxaari muy al imaam Badruddin al ayniyu raxmatullaahi alayhi bi ñuy tuddal e, yi nga xam ne mooy moom seydna ibrahim ibn rasulillah alayhim asalaatu wassalaam ñaataat la amoon ak yooyu bi muy génn àddina ndax da doon nàmm gisoon nañu wax yi waaye waxuñu woon ban moo ci gën a dëgër ah, ndax wax yooyu yenn yi rot na ci saxiixu saxiixu imaamul buxaariyu comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaamul buxaari yi jële ci ah, as-sayyidatu Aïsha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anhuma ah, mu ne moom dund na seydina ibrahim ibn rasulillah alayhim asalaatu wassalaam sab'ata ashara aw shahra dix weer la dund wala dix-huit weer mu ne dix mois wala dix-huit mois la dund waaye al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal rahmatullah alayhi dafa solo ci sanad boo xam ne bu xasan ba léegi ci sayyidatu aisha radiyallahu anha mu ne foofu moom amul sans ki sàkk dix-huit mois moo tax lool mooy li gën a dëgër voilà loolu lañ soxla woon <laughs> moom ndax wax mooy wax yooyu dañ ko waxoon noonu toxale waxu imaam Badruddin waaye du ay wax yoo xam ne daa ñëw rek di wax ni mooy yenn yi ay xadiis la yenn yi ay boroom xam-xam ñoo ko wax yenn yi nag ay wax la yu mu toxal yoo xam ne boroom xam-xam yi dañu koy tudd raxmatullaahi alayhim eh, te keroog eh, moom Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam eh, bi nga xamante ne nii ci la génn àddina ci la kusuuf bi amoon mooy jant bi liñ naan ci wolof éclipse non ji dañoo jàpp jant bi dangay ngay dégg ñu naan dañoo jàpp jant bi loolu mooy éclipse dafa am nag bu lune am boo xam ne bu bu weer wi am na bu jant bi am lii nag dafa toom loolu bam ba génnee àddina loolu dafa amoon ba ñenn ñi doon wax yonent mi aleyhi salaam nag mooy këne euh, pour wane ne ah kon de lii mooy wane ne moom doomu yonent mi aleyhi salaatu wasalaam génn àddina ah ñu jàpp jant ñu jàpp jant bi loolu de day wane ak màggaayam ak yooyu mooy lool rek comme ni nga koy déggee bu kilifa wala kuñ jàpp kilifa fa gaaya génnee àddina euh, euh, mu niis walla mu niis hein euh, nga gis daanaka mu mel ni guddee jot te bëccëg la mbir mi mooy lépp ñuul asamaan si gaa yi dañ naan faatu sëriñ diwa tax waaw faatu sëriñ diw moo tax li am hein waaye nag ah loolu nag yonent bi aleyhi salaatu salaam nag dana déedéet waaw waaw déedéet mu ne aayataani la mi aayaatillah dafa nekk rek ci ay màndarga la ay màndarga la loo xamante ne nii buur yàlla moo ko fi def muy ay loo xam ne ngir lépp di delloowaat ci borom bi subhaanahu wa taala inna shamsa wal qamara laysa yankasifaani li mawti ahadin min annaas walaakinnahuma aayataani min aayaatillaah fa idaa ra'aytumuuhu faquumuu fasallu mu ne aaya mu ne leen inna shamsa wal qamar gis ngeen jant bi ak weer wi du ñu du ñu nëbbu mooy du ko jàpp ci wolof français moo naan éclipse du ñu éclipse benn ci ñaar yi éclipse lunaire du am éclipse lune tamit du am li mawti ahadin minan naas ndax kenn ku faatu loolu moom yonent bi aleyhi salaatu salaam ko wax waaw waaw moo tax loolu ci xadiisu euh, bi nga xam ne moo jaar ndax version yu bari surtout boo demee sax imaamu muslim fi nga xam ne mooy xadiis bi jaar ci Seydina Waki' Seydina Sufyaan moo ko jële ci Seydina Waki' Sufyaan ban ibnu Uyaynata an Waki' Waki' menn boobu foofu dane inkasafati shamsu yawma maata ibrahimu fa qaala nnaasu inkasafat li mawti ibrahim alayhi salaatu wassalaam ah, léegi mu ne keroog bi nga xam ne seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam di doomu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa génn àddina nit ñi ne mooy saxaaba yi am ñu wax ci ñoom ne in kasafati shamsu yawma maata fa qaala naar kasafat li mawti ibrahim nit ñi ne ah, loolu de lii de bu ngeen gisee ñu jàpp weer wi mooy leer gi mooy lool mooy kii Seyd Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mi génn àddina mooy doomu yonent mi alayhi salaatu wassalaam mi génn àddina moo tax moo tax lan moo tax ñu jàppu jant bi looloo tax yonent mi alayhi salaatu wassalaam nag ne leen ba mu déggee lool inna shamsa waaw allahu akbar déggee gis ngeen jant bi wal qamara ak weer wi laysa yankasifaani li mawti ahadin minan naas duñu nëbbu ndax faatoo kenn ku kooku mën a doon ci nit ñi waaw waaw faut pas tirer des conclusions hâtives <laughs> ay man loolu dañuy xam xadiis yu mel nii sax waaye di entêté wu di ut seen yooyu rek di entêté wu ñuy enquêté wu di di dëgër dëgër lu bokk ba léegi di jàpp ne diwa tax te pourtant xam nañ xarit yu mel ni kon nag mu ne leen nag kon loolu moom amut waaw du ñu jàpp jant bi walla weer wi ndax faatu ku mu man di doon ci nit ñi wala kinnahuma aayataani ay aaya lañu min aayatillaahi ci aaya yàlla yu bari fa idaa ra'aytumuuhu bu ngeen gisatee éclipse fa quumu fa sallu na ngeen jóg ngeen julli waaw ci beneen bi wadu llaha xatta yukshafa ma bikum te ngeen ñaan buur yàlla ngeen julli di def ay du'a ba ni buur yàlla di wuññee li nga xam ne moo mooy li feeñ noonu di jàpp gi nga xam ne noonu lañ ko jàppe voilà jàpp guñ ko jàpp kon nag yonent bi nag aleyhi salaatu wassalaam euh, mooy dañu jël benn aaya rek parce que sinon euh, benn xadiis bokk boo xam ne day wax euh, kayfiyatu salaatul kusuuf nan la ko yonent bi alayhi salaatu defe woon euh, waaye comme ça euh, mu doy ñu mu doy ñu al imaamu muslim al imaamu muslim raxmatullaahi alayhi dafa solo mu ne mu ne moom muslim ibn al Hajjaj dañu jël ñaari xadiis yoo xam ne moom la ci indi insha boo demee ci sax imaamul Buxaari yi dinga ko fekk mu ne wa xaddatanaa abu bakr ibn abi shayba wal lafdu lahu qaala xaddatanaa abdullah ibn numayr qaala xaddatanaa hisham an abihi an ayishata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat kon al imaamu muslim ibn al xajjaaj mu ne wa xaddatana j'espère que dinañ commencer suñu suñu gazwa suñu xajjatul def lu gaaw dañuy def lu gaaw ah mu ne wa xaddatana te nañu abu bakr ibn abi sama sëriñ di ponkal la woon ak magam di Usmaan ibn Abi Shayba ak seen mbokk ñoom seen famille famille bo xam-xam la ah ah ibn Abi Shayba mu ne wallahu lahu te expression yi mën fii man al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi mu ngi jóge expression yi ki ko wax mooy sama sëriñ bii ci moom la jóge muy Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne qaala mu ne xaddasanaa mu ne nettali nañu abdullah ibnu numayr mu ne moom nettali na ko abdullah sëriñam di nettali nañu abdullah ibnu numayr abdullah di doomi numayr qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu hishaamun mu ne hishaam moo ko nettali an abiihi mu jële ci baayam an aysata mu jële ci sayyidatu aysa lekku nga ne hee attends hishaam an abiihi kan mooy baayam urwa Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam radiyallahu anil jamii' mooy Hishaam menn taali sëriñu ñoom al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati ah Hishaam bi seen sëriñ la woon Hishaam Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam hawaari rasuulillah kon mu ne moom Abdullah ibn Numayr qaala mu ne haddathana nettali nañu Hisham Hisham an abiihi mu jële kon ci baayam xam nañ kon mooy kan Urwa ibn Zubayr an Aysha mu jële ci sayyidatuna Aysha ummul mu'minin nday jullit ñi annaha qaalat mu ne xasafati shamsu fi ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sayyidatu Aysha radiyallahu anha mu ne xasafati shams dañoo jàpp jant bi ah fii ahdi duñ dugg ci commentaire ak yooyu dégg ngeen ah duñ dugg ci commentaire ak shara bu bare ak shara sax daanaka dañuy tekki rek baat moo taamu ah shamsu mu ne jàpp nañu jant bi loolu da ko wolof di wax fii ahdi rasulillah ci jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa qaama rasulullahi sallallahu alayhi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di jóg yusalli muy julli mooy lool sunna la buñ jàppee jant bi au lieu gars yi weer wi nekk fa daan yor say say téléphone naan oh di selfie oh que c'est beau comme ni li nga xam noonu la ko kuffaar yi defee daanaka ba léegi jullit ñi topp leen ci loolu xamatuñu sax sunna bi daanaka dafa dee. Eh, waaye comme que foo raye sunna foog nga dekkil ay bid'a lañu jekk lañu dekkil mooy yor seeni téléphone di selfie ah di selfie eh, bu ko defee weer wa nekk ca gannaaw moom ñu jàpp ko nag ñu ñu def ko ci seen album yi nag mais album pas album yu yàgg yooyu ñuy def ci kayit yi déedéet seen galerie photo yeeg yooyee di ko partage ci réseaux sociaux yi ngir wan ne ñoom fii mën a def nañ lu màgg alors que def nañ loo xam ne lu ñaawa ñaaw la mooy lan mooy jamono jooju noonu au lieu ñu doxal sunna ñu nekk fi topp la léegi kon mu ne xasafa ah xasafa de shamsu fi adi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dañu jàpp jant bi ci jamono yonent bi alayhi salaam mooy mooy bés bi Seydina Ibrahim génne àddina alayhi fa qaama rasulullahi yonente bi aleyhi salaatu wasalaam daal di jóg fa yu yusalli muy jóg julli fa ataala al mais mu taxaw taxaw bu rek mooy mu guddal taxawaay mooy jul du julli alam kay fa mu jeex nga sëlwal nga nga nga sëgg de déedéet gu gudd gudd gudd xam nga bu nee fa ataala qiyaama rek gudd na waaye bu boole ci jiddan mooy loolu way mu taxaw waay yooyu julli ju gudd lool summa mooy dafa taxaw da ngay tari doo taxaw rek di xool ah <laughs> summa ginnaaw gi rakka mu rukkoo fa ataala rukkoo jidda mais mu rukkoo ñu nga bi mu taree premier rakk bi sujjóot non rukkoo mais rukkoo rukkoo bu gudd gudd gudd lool way summa rafa ra'sahu yeneen tibe ale saab saab yëkkëtiwaat boppam fa ataala alqiyaama jiddan bi mu siggee mooy boo rukkooxee siggi mais mu taxaw taxaw foofu taxaw bu yàggu lool waaye mu ne nag huwa duuna alqiyaamil awwal waaye nag li muy gudd gudd tollu lak ba mu taxawee di tari ah mooy taxaw bu njëkk bi bi mu ubbee julli ji allahu akbar loolu dafa taxaw tari tari bu lool mbir mi gudd lool moo tax ay suurati nisaa yeeg ay yooyu xam ne jàpp ne ne moom mm, <laughs> euh, mu fa def rek kooku bu jullee fajar julli fajar tisbaar tàkkusaan timis gee bu jullee cinq yooyu boo mooywul taxaw yonent bi aleyhi salaatu salaam benn taxawam boobu gannaaw ruqoo ba mooy gën gudd loolu lépp mu def moom waa ji thumma wa huwa kon euh, euh, lii léegi nañ ko wax nañ wax bala bala mu yëndu jaxasoo léegi nañ commencé wax mu ne kon ba nga xam ne ci lañ jàpp jant bi qaama fa qaama rasulullah yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di jóg yu yusalli di julli fa ataala alqiyaama jiddan mu way taxaw bu njëkk bi taxaw way taxaw bu gudd lool summa ginnaaw gi rakam ruku fa ataala ruku mu guddal ruku ma jiddan lool summa ginnaaw gi rafa rasahu mu yëkkati boppam fa ataala alqiyaama mu taxaw taxaw bu gudd jiddan wa huwa duuna alqiyaami al awwali bu fa boo xam ne boo kolo taxaw bu bu bu njëkk bi summa ginnaaw gi rakan ginnaaw ba defee loolu mu ruku'an fa taala ruku'a jiddan wa bu njëkk bi ku gën a gudd summa mu daal di kon mooy ràkk bu njëkk baa ngoo bi ñaata ruku' la waaw dafa allahu akbar tari tari lu gudd a gudd rukon bu gudd a siggi siggi bu gudd a gudd bu gudd a siggi waat siggi boo xamante ne ni bu gudd a la waaw nag bi mu defee lool nag su ma ginnaaw gi eh, mu daal di sujjóot su ma qaama ginnaaw gi mu jóg fa ataalal qiyaam mu daal di jóg taxaw taxawal way guddalaat taxaw wa huwa dunal qiyaamil awal waaye nag premier rakk bu rakk ba moo gënoon gudd taxaw bu njëkk baa gënoon a gudd bii lu ko gën a néew summa ginnaaw yi raka am rukun fa taala rukun wa huwa dunal rukun awal muy deuxième bi mu def comme bu njëkk bi waaye nag rukun boobu moo gën mooy longu que rukun bu E, li nga xam ne mooy e, ràkk bu njëkk bi summa ginnaaw gi rafa'a ra'sahu mu yëkkati boppam fa ataala alqiyaama mu taxaw mu taxaw lu gudd wa huwa duuna la war bu bokkul ak nag bu njëkk bi moo gënoon a gudd summa ginnaaw gi raka'a mu rukuu fa ataala rukuu'a mu mu mu mu mu yàggal rukuu bi wa huwa duuna la war boo xam ne nag bokkul ak rukuu bu njëkk bi ah summa sajada ginnaaw mu sujjóot summa nsarafa ginnaaw gi mu daal di dem rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waqad tajallati shams ba muy def noonu nag ba muy pare rek daanaka ca la ca la ca lañ bàyyee jant bi fa xataba naasa mu daal di nag <coughs> ba mu paree nag lu xutba nit ñi fa hamida allaha wa athna alayhi summa qaala mu sant yàlla bàkk ko kañ ko ma ginnaaw gi xaala mu wax moom rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy dégg na li nit ñi wax naan haa comme que doomam ci Seydina Ibrahim génn na àddina lii xew nit ñi naan moom de dañ koo jàpp jant bi ndax lan ndax doomam ji génn na àddina yonent bi alayhi salaatu salaam xutba waaw ne inna shamsa dëgg-dëgg jant bi wal qamara ak weer wi min ayatillah ci màndargaay suñu boroom yi la ci laayaay suñu boroom yi la wa innahuma te dëgg-dëgg ñoom ñaar laayan xasifaani duñu nëbbatu li mawti ci duñ leen jàpp ndax deewu kenn faatu kenn wala li xayaatihi lu jaagante nu tamit ak dundam waaw ñu naan diw moom dundee dëkk bi <laughs> jant bi keroog daa gina leer wala boog dañ koo jàpp wala dañ koo jàpp nga ne yow waa ji ba mu jël mooy day tombé mën naa tombé comme ni mu fii yorenti na lay saa saa moo nañu loolu sax bu amee mooy du looloo tax <laughs> ah ko ku gën a xam seetal ko gën a xam doo ko xay yow xanaa dangaa wéra bi kon nag ma ne sa sama baat ca kaw laa wax léegi nag <laughs> waaw dama baat ca kaw loolu amul waaw <laughs> mooy faatu kenn taxul wala dundu kenn waaw léegi mu ne fa idaa ra'aytumuhuma bu leen gisee ñu jàpp leen ñoom ñaar mu ngeen di def fa kabbiru wad'u allah wa sallu wa tasaddaqu ya ummata muhammadin waaw in min ahadin aghyara min allah an yazniya abduhu abduhu aw tazniya amatuhu ya ummata muhammadin wallahi law ta'lamun sallallahu alayhi wa sallam ma a'lamu labakaytum kathira wala daxiktum qalila ala hal ballag waaw kon mu ne leen kon ginnaaw bi mu leen waxee lool ne leen jant beeg weer wi ay aaya lañ ci aaya yàlla yi duñ leen jàpp ndax deewu kenn wala dundu kenn la wax bu ngeen leen gisee nag fa kabbiru na ngeen kàbbaar na ngeen def takbir mooy ngeen julli wadu te ngeen di ñaan wasollu te ngeen julli ah lii lépp turu julli la ah takbiir buñ la nee kabbaar kii waa ji de mu ngi kabbaar mooy mu koy julli waaw julli dañ koy woowe wadu'u gi ah day tekki julli wasallu te ngeen julli mooy di ñaan di kabbaar yàlla di di bàkk buur yàlla di ko ñaan ci biir julli ya ngeen di def wa tasaddaqu te bu ngeen baree nag na ngeen di saraxe tamit na ngeen yaa ummata muhammadin yéen xeetu yéen sama xeet yéen seydinaa xeetu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa in min ahadin aghyara min allah amul kenn koo xam ne moo gën a fiir buur yàlla waaw min an ya min an yazniya abduhu aw tazniya amatu buur yàlla bu jaamam bi njaaloo loolu da koy metti ak jaamam bu góor bi bu jigéen bi waaw waaw ndax day fiir jaam bi de mu ngi def loo xam ne nag wuute naa li taxoon mu bindu waaw mu ne yaa ummata muhammadin éeyéen eh yeneen ci ma lay saa saa way xutba xeetam de yaa ummata muhammadin éeyéen eh xeetu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa kon ñun ñépp naa waaw hein nan la ko gaay bi wax sax usuul yu ne al-lafzu bi umumi al-ibratu bi umumi lafzi la bi xusuusi sabab waaye fii li ñuy bàyyi xel du li nga xam ne mooy mooy généralité wu généralité wu wax ji yaatuwaay bu wax ji yaatu di làmbul yépp waaye kenn du ne fii la xewoon leewa taxoon ñee la doon wax ñooñu la waaye fii sax ginnaa leer loolu ndax fii dane yaa ummata muhammad da leen a interpellé hein mais du ummaam bi toogoon rek mais mooy ñun ñépp ah, law ta'lamuna ay bu ngeen xamoon maa a'lamu cay bu ngeen xamoon li ma xam cay yéen sama xeet bu ngeen xamoon man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ma xam konoonte kon na bakaytum kasiiran konoonte kon da ngeen jooy lu bare bare bare bare bare bare de wa wala doxittum qalilan te di ngeen bari lu ngeen di reet du ngeen di di ngeen reetaan lu néew waaw moo tax ree yu bari insouciance la waaw yonent bi aleyhi salaatu wa salaam nee na bu ngeen xamoon ni ma xam dingeen ngeen jooy lu bari di ngeen jooy la bakaytum kasiiran wala daxikum wala daxiktum xaliila te di ngeen ree lu néew tey jooy jooy yu bari ah alaa hal ballaxt mu ne leen alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen damaa bëgg alaa dama leen di interpeller yéen hal ballaxtu est jotal naa ah jotal naa waaw kon nag gis nga ah moo yonent ma lay saar saam nag ñun libéré nañu ko wax mooy nag kon suñu aqiida warula yàqu ci ay diw wam faatool Euh, daa taw taw bu bari ñu naan yërmande ji la waaw yërmande ji la kan moo la wax yërmande ji la dara la ci leeru te sax loolu taxul jàpp nañ éclipse am ñu ne loolu de moom daa wane ne lii xew na yonent bi alayhi salaam nee na loolu demewul noonu waaw inna shamsa wal qamara aayataani min aayatillah laa yankasifaani li mawti ahadin wala li hayaati loolu kay leer na <laughs> kon nag waruñoo yàq suñu pas-pas ak suñu ngëm suñu kóolute ci biir yàlla ci yàlla ba yooyu bu xewee muy rëngi-rëngee suñu suñu li nga xamante ne ni mooy suñu ngëm yàlla waaw xoolal loolu nag bu ñu ko xamoon xam nga mooy ñi nga xam ne daanaka seen ngëm ci miraakal lañ ko teg mooy lu extraordinaire rek hein mais cëy bu doon loolu extraordinaire sax dafa jub waaye nag bu dee lu jub moom lu yërmande la ndax yonent bu ko buur yàlla yónnee da koy defal ay aaya yoo xam ne yu tax nit ci gëmu hein comme ni waliyu bi mën a defee ay karaama waaw waaye loolu yow bu bëgg nekk koo xam ne lépp di fomenter ay ay ay loolu nag moo baax xoola beneen ñaari xadiis yi lañu waxoon xoola yeneen ci wàllu saa saam xadiis bi ñu def beneen bi al imaamu muslim al imaamu muslim ibn al hajjaaj mu ne haddathani mu ne nettali na ma Harmalatu bnu Yahya muy sëriñam de Harmala ibnu Yahya qaala mu ne axbarani nettali na Wahb ibnu Wahb muy al-imaam qaala mu ne axbarani nettali nañu Yunus muy menn qaaw haa mu ne taxawal ma dem ci leneen càlla la wa haddathani te nettali nañu ma Abu Taahir Abu Taahir di sëriñam wa Muhammad ibnu Salama ak Muhammad ibnu Salama al-Muraadi ñoom ñaar ñépp xaalaa nee nañu haddathana nettali nañu nu wax biin gis nga mooy loolu mooy ci sëriñam ni mu ko jële ñetti sëriñam Harmalatu ibn Yahya Abu Tahir Muhammadu ibn Salama al-Muradi ah, nga gis ñoom hadith ñoom ñépp ñu jële ko ci al-Imam ibn Wahb an Yunus ibn Yazid an ibn Shihab min az-Zuhri qaala annahu qaala mu ne akhbarani Urwatu ibn Zubayr mu ne Urwa menn nettali noo ko di doom az-Zubayr an Aysata mu jëla ci sayyidatuna Aysa radiyallahu anha zawji nabi di soxna ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam annaha qaalat mu ne nee na xasafat ash-shamsu fi hayaati rasulillah mu ne dañoo jàpp jant bi ci jàpp ci dundug yonent bi alayhi salaatu wassalaam taarix bi xam nañ kañ la fi hayaati fa xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-masjid yonent i alayhi salaatu wassalaam génn jëm ci jàkke bi kam sunnatan uh, umita rahimallahu man ahyaaha amin ñaata sunna lañu faat ah tàngee rek ndeysaan waaye uh, li lay war ne ñun ñun ay prétentieux lañ en tant wolof <laughs> neew wolof yi du ñu ko def de waxuma Sénégal du ñu ko def mooy keroog xewoon na fi at mii at mii 2018 bii xaj xew na amoon na éclipse boo xam ne réew yu bari la amoon ba gaa yi naan ñu koy waajal ñii di ut ay télescope xaw ma ay ay ay ay ay ay yoo xam ne ngir mën a gis mbir mi bu baax ñii di ko kar ñii naan de toute façon moom c'est extraordinaire spectaculaire sama classe bi est-ce que dem nañ ci jàkka yi pourtant tubaab yi fii ci yi mënaan tubaab suñu mbokk naar yi ñoom julli nañ ko moom am na jàkka yoo xam ne eh, yëg naa ne julli nañ ko dégg naa ñu ne ñooñu julli nañ ko foofu waaw muy salaatul xus lan la woon éclipse lunaire la woon boobu ñoom julli woon nañ ko de allahu akbar yàlla na buur yàlla nangul leen ñoom ñépp waaw te koo xam ne nag manoo woon a dem parce que da amoon ngànt it beneen bu xewatee ah, buur yàlla def nga man ba nga dundal sunna ndax du dundal sunna moo gën moo gën xam nga sa bés yépp bésu nit ki bésu nit ki bés bi dàq ci bésu nit ki mooy ban bés wala waxtu yow bu ma la laajoon question <laughs> question ana seconde nit ki wala ceersu nit ki wala minutu nit ki wala ay dundam lan mooy ci ana mooy li gën a neex fi nga xam ne nit ki moom sincèrement bu ko defee bu dee ne jàpp na ne buur yàlla nangul na ko mën naa am njort bu rëy que ne moom moom moom texe na li gën mooy mooy yow boo xëyee bés ah wala ay heure wala minute boo xam ne dangaa def loo xamante nii loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam defoon ca jamono et circonstance bu mel noonu loolu moo dàq ci sa bés boo xamoon xam nga fii am na ñoo xam ne bu ma déggee dañ naan si saa yi nag saa yi nag sincèrement ngaaka giñ doon wax ci moom nag maa ngi koy dóor a gëm quoi maa ngi naan day wax bés bi nga xamante ne. ki yem ay terminal ak yooyu ak élèves yi dañuy jàpp ne bis bi gën a kii mooy bis bañ amee mbag génn ci te xaar xaar ñu ko woon kee moom promotion bi kii naan bés ba ma amee doom bés ba ma kiiwee yooyu yëpp lu baax la waaye ku xam dëgg xam nga ne bés bi dàq say bés moo tax Seydina Ali radiyallahu anhu loolu la woon ah. mooy saxaaba yi yëpp ñëpp ñoom bu ñu ba def lu lu de lii la yonent ba saa ñu defe ko comme moom mais kontaan gi ñuy kontaan da ngay ne mais ñii dañoo dugg àjjana nii. waaye ji dañoo mel ni dafa dugg àjjana xool ko ni mu bëggee ndax la moom réussir na def loo xam ne yonent ba saa ci circonstance bu mel nii nii la ko defe woon allahu akbar mooy bés boo xëyee di jàpp na nga gont di jàpp wala nga jóg di jàpp. nga jàpp comme jàpp comme yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu mooy sa bis bi daa xat sa bis yi boo ko réussir bu dee nag da koy réussir tout le mooy yow kon sa bis yépp bis yi dàq ci sa bis yi la te lool ci jàpp kese lañ wax waaw akbar hein moo tax Seydina Usmaan ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a nahwa wudu nahwa wudu'i hada thumma qala man tawadda'a ah ba xadis biy jeex lii lañ fi soxla Seydina Usmaan radiyallahu anhu gisee keroog bi mu jàppee comme di wan nit ñi njàppum yonent bi alayhi salaam bi mu paree ra'aytu rasulallah te Seydina Ali noonu la def woo laajte ndox jàpp ngir wanal ni jàpp yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw ñooñ ñoo xamoon dëgg-dëgg ah. mu ne ra'aytu rasuulallahi gis naa ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam tawadda mu jàpp nahwa wudu wa wudu lu mel ni sama njàpp li ndax la njàpp yonent bi waxul misla wudu i de mel ni nahwa mooy à peu waaw parce que man mii yonent bi aleyhi salaatu salaam façon njàppam dëgg dëgg dëgg dëgg amul ku mën jàppe ni moom na am amul benn acte bu mu def am koo xam ne texte da nga koo bokkaleeg moom moom nam koy defee ak la laabu ca def da nga koy defee loolu amul moo tax moom mu ne naxwa lu mel ni jàpp gis naa mu jàpp lu mel ni sama jàpp li allahu akbar allahu akbar waaw waaw lay sama alimu kal jaahili kon loolu la de loolu mooy di dàq kon nag nañu fexe xam yi te bu xewee ñu koy dundal waaw eh, foowe ko ba jeex ñii dem moom ci ay ay ay ay yu yaatu eh, ngir man ko faa gise foo xam ne nag fu lëndëm dawal seen oto ba foofu yoraale di trinquer seeni beer wala nekk faak même boo naanul beer nekk faak ñuy naan beer hein eh, wala nga nekk fa ak ñoo xamante ne di di di ay soxna yeeg gaay yi ñu jàpp ne c'est un moment de de loolu nag moom moom du diine waaw kon Sayyida Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha mu ne kon dañoo jàpp xasafati shamsu fi xayaati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dañoo jàpp jant bi ci dundug yonent mi alayhi salaatu wassalaam fa xaraja rasuulullahi yonent mi alayhi salaatu génn fa salla rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam sal sal wa sallama ila al mu génn dem ci jàkka ji fa qaama mu taxaw mooy mu taxawal julli wa kabbara mu kabbar wa saffa naas mooy lii mooy euh, de façon mooy taqdiim ak taxiir am mooy fa qaama mu taxaw wa kabbara mu ne allahu akbar kabbar wa saffa tekkiwul ne dafa ne allahu akbar dugg ci julli ji ba pare après ne gars yi aywa léegi defar leen sàpp si déedéet <laughs> mooy taqdim mooy lu ñu jiital ak lu ñu yéexe daf ciy am kon wa saffa nit ñi mooy waaw wa saffa naasu wa fa pa wa saffa naasa wa saffa naasu ba mu defee lool wa saffa mu daal di sàppee defran an naasu nit ñi waraa ahu ginnaawam faqtara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qiraatan tawila thumma kabbar mu tari tari bu gudda gudda gudda guddu ginnaaw gi mu kàbbar faraka am rukon rukuan ab rukon tawilan bu gudda gudda gudd thumma rafa ginnaaw gi mu yëkkati rasahu boppam fa qaala mu wax sami allahu liman hamida rabbana wa lakal wax sami allahu buur yàlla dégg na li man ñeel nga xam na dégg na ko ko sant bàkk ko ah pare rabbanaa yow suñu boroom walakal hamdu te yow la ñeel ak cant summa ginnaaw gi qaraa iqtara fa summa qaama ginnaaw gi mu jóg faqtara mu daal di jàng qiraatan tawila hiya adna min al qiraati mu jàng mooy rukon bi ginnaaw bu jógatee ci rukon bi mu tari tari boo xam ne gudd na waaye bu njëkk bee ko gën a gudd summa ginnaaw yi kabbara mu daldi kabbar fa raka'a mu ruku' ruku'an tawilan huwa adna min ar-ruku'il awwal boo xam ne nag moo gën a euh, néew moo gën a ñàkk gudd ruku' bi bu njëkk bi summa ginnaaw yi qaala mu ne sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd mu ne wax loolu summa sajada ginnaaw bi mu sujjóot walam yadkur abu tahiri summa sajada mu ne nag kanta sama sëriñ imaam muslim moo sama sëriñ abu tahiri nag waxul summa sajada summa kon waaye am xam nañ ne am na ci mooy day taxaw day taxaw commencé tari allahu akbar tari tari comme ay suuratu ali imran ay suuratu nisa ay suuratu baqara ah yooyu tari tari tari lu gudd aadaka ba saar bi jeex mu mu rukkoo rukkoo mu gudda gudda gudda yëkkatiwaat boppam mu yëkkati daan sami allahu liman hamid après tariwaat tari boo xamante ne bu gudda gudda gudda gudda la après boo xam ne nag bu njëkk bee ko gën a gudd mu rukkoo rukkoo bu gudd gudd boo xam ne nag bi mu njëkk rukkoo moo ko gën a moo ko gën a gudd loolu lay wax nii ginnaaw gi nag summa sajada summa sajada ginnaaw gi nag mu sujjóot summa fa'ala fi rak'ati al-ukhra mithla mu def ci ràkka bu ñaareel bi comme li nga xam ne noonu la def ci bii hatta nga xam ne noonu lay matale quatre rakka wa arba'a sajadatin ak quatre sujjóot wan xalaat wan jalati shamsu jant bi daal di deñ qabla an yansarifa falaata muy dem la jant bi bàyyi nañ ko summa qaama mu jóg nag fa xataba naa sax ci la ah, jóg nag daldi ah, ah, xutbaal nit ñi nag waaw ci du def benn xutba foofu comme ni waxoon sànq te ci xutba bii nii ah xutba bii la wa la waxoon ne ra'aytu fi maqaami haadaa kulla shay'in wa'idtum hattaa laqad ra'aytunii uriidu an aaxuda qitfan minal jannati hiina ra'aytumuunii ja'altu uqaddimu wa qaala al-muraadi ataqaddam ah ak damuy waxe ne gis na jahannam ak yooyu yaxtimu ba'duhaa ba'dan xiina ra'aytumu ta'axxartu ndax ci biir julli ji en fait yonent mi alayhi salaatu salaam da doon julli ba ci yàgg da doon julli ba ci yàgg après mu mu am lu mu yóotu mu mu mel ni ku reculer après loolu nag mu la leen expliquer après mu ne leen bi muy xutba bi mu paree ci julli boobu la ne gis naa ci sama taxawaay bii mooy yi taxaw mun taxawoon doon julli noonu kulla shay'in wa'idtum li leen buur yàlla dig lépp gis naa ko allahu akbar hmm? <coughs> waaw aalimul ghaybi fala yuzhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasul ah waaw yorente ba kii suñu borom mooy aalimul ghaybi mooy ki nga xamante ne nii moom moo xam kumpa mooy boroom kumpa ah fala yudhiru ala ghaybi ahada kumpaam googu nag du ko wuññil kenn illa liman irtada min rasul lu dul koo xam ne daal ku mu soob la ci yonent ak loolu moom lay won lu ko neex waaw yonent bi alayhi salaam li ko suñu boroom xamal ci kumpa amul keneen kum ko xamal waaw moo tax mu ne fii ma taxaw nii te lii la mu ngi xaw keroog bi doomam ji génnee àddina ci la xew woon ah mu ne alayhim asalaatu wasalaam won nañ ma lépp loo xam ne moom la leen seen borom di dig lépp luñ leen di xatta laqad ra'aytuni urida axuda qitafan min aljanna moo gis na aljana gis na safara gis na lu ëpp loolu lépp lu buur yàlla di jàng gis na moom alayhi salaatu wassalaam mu ne man gis naa aljana mu ne bi ngeen ma ba ba man gis naa sama bopp ba ni ba ni nga xam ne ñëw naa bay waaj a jël di am lu ma ci dagg ab car ci meññeefu aljana yi yooyu la ne woon bu ko fi andi woon ci la gaa yi lekk ba yow xiyaam du jeex allahu akbar allahu akbar kon nag gis nga kon ñamu aljana mooy buggoon yi daggoon benn indi ko ci kaw suuf ci lañuy lekk ba yowmal xiyaam jeex te du jeex waaw te benn benn car la lan ngay xalaat bu ñu garab ga ne ko fi teg mu ne kon ba ma dem ba nar cee daggub car ci aljana ci meññeef yi ba mooy ba ngeen ma gisee ma ma ma ma tuuti dox tuuti ci kanam fi mu taxawoon di julli mu avancé tuuti waaye wala qad ra'aytu jahannama mu ne gis naa mu ngay lakk di xapp waaw di pëccëx pëccëxee ka lenn li di lekk lenn li mooy tëmb tàkk tàkk yi fu nekk waaw mu ne mooy bi ngeen gisee ma ma reculer tuuti waaw waaw kon nag affaire baa ko ah, kon daal ci gàttal lii la yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di wax keroog euh, léegi nag euh, kon ci gàttal lii moo xew moo tax salaatul kusuufi lool la ah. dañuy julli ràkk bu njëkk bi mooy ràkka bu njëkk bi ñaari rukkoo la yam oh. ràkka bu nekk day am ñaari rukkoo mais tari yu gudd yeneen ci bari saa saa ba mu ko defee ba muy pare la affaire bi suñu borom boroom daldi yëkkati loolu le muy mbir moo xam ne nag mu ama ama am solo waaw boroom xam-xam yi dañ koo yoxu di ko boole ci kitaabu salaa dañ ko ciy boole kitaabu as-salaa dañ ko fay indi waaw kitaabul kusuufi walla salaatul kusuufi baabu salaatul kusuufi nan lañuy ni ñuy toppatoobe salaatul janaa'iz jullee néew ak yooyu dañ ko yiy tudd waaw kon yonent salaam keroog lii la def alayhi salaatu salaam bi nga xam ne ci la ko xew-xew bu tiis boobu daal di dale muy faatu ki nga xam ne doom la boo xam ne bu ko jege mooy doomi doomam bu góor ndax yi tey tey tey mënuñoo def kii bi ah mooy doomam yu njëkk yi génn woon nañ àdduna bu yàgg ah mooy tey Euh, comme que mënuñoo def euh, à part xajatul wadaa xaju fi débuté ko xaju fii c'est ça euh, yonent bi aleyhi salaam kon dafa ñàkk doomam alqaasim alqaasim ibn rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ak ki nga xamante ne mooy taahir di at-tayyib ah bii paase waxuñ moom mooy abdallah moom lañ naan abdallah voilà abdallah lañ doon wax tayyib di ko wax taahir ku teeki ku laab ki hein ku teeki ku laab ki mooy abdallah ibn rasulillah alayhim salaatu wassalaam mais ñoom dañu teel a génn àddina la kii nii la mujj woon am ci góor muy comme niñ ko tudde woon muy seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam Ah. waaye yor suñu borom jël moo tax gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam xam nga waxoon yàgg nañ la wax ne amul kenn ci doomu aadama yi ci jullit ñoo tax may wax doom ñeneen ñi moom dama leen a géllale koo xam ne nattu dina la dal lu dul ne nattu bu bu raw loolu fuuf daloon na yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ba ñuy war wax affaire affaire mariage woon nañ la yonent ma lay saaf saaf nekkoon na célibataire waaw vie de xam na ko kon yow boo nekkee célibataire nekk fi di jàmbat dañ naan la hé laa yasaxu laa yasaxu ko illaa ya laa tasaxu ko illaa siiratu rasuulillah sallallahu alayhi dara du yaatu ci yow lu dul nga xam yonent ma lay saaf saaf ba mu ci tollee nan la dunde nga dunde noonu ndax mooy royukaay bi boo nekkee koo xam ne yow euh, dangaa takk soxna nekk koo xam ne ab ab ab ab kii nga benn benn soxna nga am yonent ba lay sarsam dund na ak sayyidatu Xadiija lépp ba ni muy génne àddina lépp hein ba nga muy génne àddina moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam de ba sayyidatu Xadiija di génne àddina denc atul keneen kon ak nekk fi gaa yi nga xam ne hein ñoom jàpp nañ ne waa buñ amee benn soxna mooy boo amee benn soxna dara laa tasaxu ko illaa siiratu rasuulillah du la yaatu ci yow lu dundu ni yonent bi alayhi salaatu salaam doon dunde waaw xool ni mu dunde nga doxale noonu le nam doon doxale waaye amoon na ginnaaw bi mu am soxna yu bari yow mi am ñaari soxna wala ñett di jàmbataka kii laa tasaxuka illaa siratu rasulillah dara du yaatu ci yow lu dul nga xam dundu yonent mi aleyhi salaatu nan la doon doxale nga doxale loola le waaw mooy loo gis rek lu ne noonu la waaw dangay commerce dangay yëngu di mooy yonent mi aleyhi salaatu jaar na ci coono yépp nga xool ni ngay def bëggu nekku commerçant nag du tax ngay tëriande nit ñi nga laa tasauka illaa siratu rasulillah waaw ah, dara du yaatu ci yow dul siiraay yonent bi alayhi nga xool ba mu tollee ci ut ak ba mu ci nekkee naka la ko doon defe moo tax loolu la dangay jaay ay dangaa bëgg di di di di julli guddeeg yooyu laa tasawuka illa siiratu rasulillah xoolal yonent bi alayhi salaam nan la ko doon defee yaa ayyuhal muzzammil qumil layla illaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid alayhi warattilil qur'aana tartiila inna sanulqi alayka qawlan thaqiila waaw ca kaw inna rabbaka ya'lamu annaka taquumu adnaa min thuluthay layli wa nisfahu wa thuluthahu wa taa'ifatun minal ladhiina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahaar alima an lam tuhsuuhu fataaba alaykum faqra'uu maa tayassara mina al-qur'aan alima an sayakuunu minkum mardaa wa axaruuna yadribuuna fil ardi yabtaghuuna min fadlillaah wa axaruuna yuqaatiluuna fii sabiilillaah faqra'uu maa tayassara minhu mu ngo ñu nga xam nii la nga gis amul ëppal ci mbir yi waaw qumil layla illaa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila ak inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ba mu waxee faqra'u jàng leen maa tayassara min al-Qur'an mooy foo dugg fu ne nga ñëw ay nattu dal la ay nattu dal la yow da ngaa judd amoon say waajur ñu génn ñu sa baay génn àddina ngay ngay ngay jàmbat mais yonent mi aleyhi salaatu salaam moom fekkul baayam ci kaw suuf laata muy laata muy gane àddina baayam génn àddina moom orphelin la dundoo yow buur yàlla defal na la xéewal ba xam nga sa baay waaw même wala sax même bu dee à l'âge de cinq ans génn àddina mais am nga ci yow loolu sax sa baay kon toppatoo la ba foofu moom loolu buur yàlla kon nag mooy loolu dund na nga dund ñu jël la nga dekk feneen bi kaas moom bañ ko ba mu kiiwee lañ ko yóbbu ba biyaaru Saad ngir ñu nàmpali ko ana yaay ji foofu yaay ji fa la new sayyidatu Amina ah alayhi salaam mukk new foofu maam yi bàyyi kenn new foofu mu nekk foo xam ne amul kenn koo xam ne naan kii mbokku deretam la bu fa def xol moo nooy mu am ay doom ay doom yu góor buur yàlla di leen jël Seydina al génn àddina ah Seydina Abdallah di ab Tayyib ab Tahir génn àddina ba naan ko ah xoolal ab tar bi moom lu mu am mu dox mooy kii dara barkeelu xool ko ndeysaan mu naan mu naan buur yàllaa ko kiiw buur yàllaa ko yónneek kii kii kii kii kii yëppam kii daram baaxul lu mu am mu dog suñu borom ne waxuñu gaa yi wax nañ ñu wuteeg ni de inna a'taynaka al-kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa abtar borom bi ne ñoom ñiy wax loolu noonu di la ŋàññe loolu ñoom la loolu dal waaw ñoom la seeni mbir dog mais pas yow paa yow njabootu yonent bi alayhi salaatu salaam ba léegi ñaata ñaata la ñu ci kaw suuf gaa yi ne woon ab tar la waaw bàyyi leen ko rek ah natarabbasu ñu ñu koy xaare raybal manuun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisiin Quraysh biñ naan ah saay ba kii daal ñu def lu ne ginnaaw gi ñu ne nañ bàyyi Quraysh naan nañ ko xaare rek dee waaw rek bu dee bu ñëwee faatu mu jeex quoi eh, ñu noppale suñu borom ne wax leen ne qul tarabbasu nee leen mais négadiku leen fa inna ma'akum fa inni ma'akum minal mutarabbisin man maa ngi xaar comme yéen nañ xaar dee nooy yow nooy xaare ni dee dangaa xam kañ ngay dee te ñépp bay faatu di innaka mayitun way daw mayitun waaw ngay faatoo ñoom noonu la ñuy génnaat kon yonent bi saa salaam loolu lépp dal na ko ah xam nga musiba la musiba la bu yàllay tegaate mu may la doom fi muy gën a neexe sa xol fi ngay gën a taxaloog moom surtout nga xam ne da ngeen di fonk koy yëkkati di ko yóbbu fu nee fuñ la gis nekk nga ànd ak moom di ko toppatoo mu jaral la yàq say nelaw ndax moom waaw bu ko xale yore sax nga ne tegal tegal yow wuu wóolu ma ci buur yàlla ñëw faat ko yonent waaye sax looloo ko dal de saalitul de déedéet saalitul waaye it gis nga Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam ba mu génnee àddina ah new fa di dëgër dëgër lu comme liñ waxoon rek di jaay ne man man je suis costaud déedéet dafa jooy ndax loolu mooy jàmm. dafa jooy ne wa inna ala firaqika ya ibrahimu la mahzun te ñun kat yow seydina ibrahim nag ci tàqala ko buñ tàqaloog yow ñun jàq nañu innal qalba yazan innal innal ayna tadma wal qalbu yazan wal qalbu yazan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna ah rabbana maa yurdi rabbana wa inna bi firaaqika wala ala firaaqika ya ibrahimu la mahzunu kon nga gis yooyu yëpp dal ko hmm? muy ami doom buur yàlla di jël waaye bu la buur yàlla bàyyilee say doom ngeen nekk xéewal googu moom am na ko tamit ah xam nga yonent bi alayhi salaam doomam yëpp moo leen moo leen suul mooy ñoom ñépp dañu génn àddina amaa moom ba mu des sayyidatu az-Zahra ah muy sayyidatu Fatima sayyidatu Fatima radiyallahu anha moom kese mooy ki nga xam ne moom moom génn àddina ginnaaw yonent bi alayhi salaam ah kon loolu dañ ciy xame ne nit yow bul jàpp ne <laughs> yow juddu nga rek nga foog ne ngeen ngeen di yërëm paa foog ne paa leen mu dee ah non bu kenn foog ne paa bi léegi mooy ne yow man ngaa njëkk a dee sa baay ah. <laughs> nga foog ne yow sa alalu baay ji ngay xalaat ci miraas bi nekk sa baay mooy lekk sa miraas waaw ni nga xam ne noonu la doom bi mujjee génn baay àddina baay la baay doomi mën a jëkk a génn àddina baay kon yii yëpp yu dal yonent bi alayhi salaam moo tax amul dara ñu da boo demee fenn naan man je suis un étranger gars yi nekk Canada nekk fee ci norvege walla Paris walla yooyu sawaay naan ñoom mënuñoo doxal diine ji moo parce que xam nga bu doon Sénégal sax ma ne yonent bi sa salaam yooyu yëpp def na ko ah demul Taif est-ce que daa tax mu bàyyi diineem gaa yi gis ne la ko fatal ndax lan laa ilaha illa allah la doon woote ñu koy xaañi xeer lu ne teg ko ko mais teewul ba julli jotee dafa julli gisoon nañ qissatu ak Hu ak ak Addas ak ñoo ñël ba mu demee Medina da ngeen a foogoon ne ñun ñëpp xam nañ ne Medina ba mu fay dem Medina mel woon comme nii mu mel léegi te ba mu fay dem Medina li ëpp ci waa Medina gëmaguñ waaw comme étranger yi boobu boo nee Paris fii wala fii ñu ëpp ci dëkk réew mi France walla fereen wala Espagne Italie du ñuy jullit yonent na ne saa saam na lool dund seen biir waaye ma balaa boobu sax mooy xam nga yaa wax waxu réfugié mais même dëkk dëkkam ba mu ne woon muy Makkatal Mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman mais réew moomu ñen ñoo fa ko ñu yéefari te pourtant dund na dara lu lay lu dal ak jaam ci nattu ak jullit ba mu jàpp ne lii nii lu bees la dara beesu fi waaw léegi nag boo xamee siiraay yonent bi alayhi salaam dund yonent bi alayhi salaam ak nan la ci doxale woon ak lan la jàngale am jàngale ci xadiis yeeg yooyu lan la wax bu lii xewee ñu doxale noonu te tamit ñu gis lool la doxal ak li mu doxal ñu doxale loolu moo tax koo day mujj nekk koo xam ne kuppi ci yonent lay saa salaam lay doon di dox bayna zahranay naas ah di dox ci biir nit ñi kuppi yonent bi alayhi salaam la parce que jëfam mooy jëfam moom jëfam jëfam yépp da koo xale ci jëfu yonent bi alayhi salaam même ni muy muuñe sax ba mu xamee ne yonent bi alayhi salaam yadhaku bi tabassumi muuñ la doon def mais du doon xaqaqaqaqa yooyu doonu koon def moom mu bàyyi xaqaqaqa même bu dee boo ko dàqoon fexe ci yar boppam ba yi nga xam ne dañu jàpp ay aada la sax ma fexe ba yar ci sama bopp di ko doxale comme ni nga ko doon defe kooku kay bu dul koppi conforme ci yonent buy dox ci kaw suuf ci ñi nga xam ne ñoom la solal yéreem boppam kan moo bokk ci ñooñ ko dul ko bu ngeen ko ci génnee moom bu yaboo ngeen génne ñépp du yaboo moom ku ñu fi wax nga ne loolu dëgg noonu ku mel nii moom bu dul moom keneen manu koo doon moo tax yeneen ma lay saa saa nattu bi gis nga lépp da koo delloo ci borom li dafa wax li nga xam ne noonu la que ne lii nii bu kenn foog ne lii wax. waaw ca beneen côté bi it li wolof naan tombee waral ay gaaf waaw bari na ñu ñuy gaafal naan laa diw xoolal rek <laughs> xoolal xoolal xoolal xoolal yonent bi alayhi salaatu salaam ñu defal Seydina Usmaan radiyallahu anhu anhu euh, Seydina àddina mu jël sayyiduna sayyidatuna ummu kalsum may ko mu génn àddina mais amatul doom mu ne ko bu ma amoon doom beneen dana la koy may ah dama la koy may xam nga loolu mooy mooy mooy waaye moom ay soxnaa ma doon faatu ay soxnaa ma doon faatu ah Seydina Ousmane radiyallahu anhu bu dundoon ci société sénégalaise bu dundoon ci société sénégalaise waxuma la may kenn dina taxaw sax di ko may doomam mais moom ku mu ñaan ñu bañ kër ba bu mu dem ñaan doomam bu ko la wax ne mayuma la dina fexe kii ba du ko may dara parce que yii yi nga xam ne yé yii yii soxna su ma mu faatu muy ñaan sama doom mooy tombee waral ay gaaf bu doon moo bu doon ci réew wolof ku mel noonu dañ naan dafa gaaf waaw naqar dal ko muy ñàkk soxnaam defalu ngeen ko ngeen tegaat ko beneen coono beneen naqar <laughs> mooy léegi sippi ko ko ni moom la ana dogalu yàlla ana dogalu yàlla al imaanu bi nga xam ne moom lañ ñuy raye tout le di ko wax gaa yi la dàq wax yooyu ñenn ñi ñoo la dàq gëm yooyu anam <laughs> mooy loolu la ni nga xam ne du ne nit ku baax dafa génn àddina lii xew ñu ne looloo tax noonu tamit la ñuy lu metti du xew walla lu neex xew lii xew mi naan lay wax boo ne du jant beeg weer wi du ñu leen jàpp ci dundu ci <coughs> euh, mawti ahadin wala li xayaati ci faatu wala lu dund waaye aay lañ ci aay yàlla yi moo tax nañu def attention bu baax ci raccourci yi waaw nañu def attention ci raccourci yi nit booy wax ci mbiru yàlla da ngay xool loo xam ne rawatina yonent bi aleyhi salaatu salaam wax nañu lu leer ah moo tax ah, boo xamee sunna daal dara du la lu dul sunna waaw lu dul sunna du la nit ñi ñi xamul nag ah lu ne mën na leen a dañuy jàpp ba jàpp ne yow yow dangaa soofal nit ñi affaire yi wala moom gëmul dara moo tax alors que du dangaa gëmul dara c'est li fëq seen bët moo fëqul sa bët waaw waajaa ngay naaw ca jawwu ja man loolu moom fëqul bëtu ku xam sunna <coughs> déedéet waaw moo tax nitu yàlla bu bañ ko waxee mu ne loolu picc yi dañ koy def kuy dox ci géej gi mu ne mais loolu jën yi dañ koy def waaw waa ana ana ana moo mat sayyid abu yazid la woon radiyallahu an al waa ana mooy mat loolu loolu gaa xam nga jàpp nañ ne loolu mooy ak mat kuy dox ci géej gi di naaw ci jaww ji ñu jàpp ne loolu mooy ak mat alors que loolu mat xam nga yooyu yëpp Sëriñ Tuubaa mu ko leeral ci ci ci masaalik mu ko leeral ci masaalik bi ñenn yi nga xam ne dañuy dox ci kaw géej gi ñii di def lii wow lam yastakmilis lam yastakmilil kamaal waa ji matalul ah watalul ak ka mooy matalul matul wilaaya bu mat amagu te pourtant man na yooyu kon nag képp koo xam ne nga jàpp ne loolu mooy mooy moom la ñuy natte kon juum di kon nag insha allahu taala kon ci salaatul xusuuf googee yonent mi aleyhi salaatu salaam def xusuufu shams bi seydina ibrahim ibn rasulillah aleyhi salaatu wasalaam génn àddina kon euh, lii nag moom bokkul woon ci li ñu waajal tey nag waaw lii ñu waxtaane tey mais comme que dafa xew ci xew-xew bi parce que bi ñu commencé bi ñu ubbee lépp sama xel dem ne mais kusuuf bi waxuñu ko te pourtant euh, jamono yooyu la xewoon loolu moo tax ñun di ko loolu moo tax li ñu waajaloon ba war cee wax waxtaanuñu ci mooy ah li nga xam ne mooy xajjatul wadaa ñaata yoon ngi ñu repoussé kon deux fois ah buur yàlla nag mooy dogal bu ko neex bi ñuy tàmbale loolu lañ jàppoon ne moom la ñuy commencé dañuy wax lële rek commencement bi wax ci li al imam Badruddin waxoon li gën a dëgër waxuñu ko woon ñu wax loolu waaye après dugg ci wàllu aj ji waaye buur yàlla nii la ko bëgg te nii la gëne insha allahu taala kon jataa bii di ñëw ah, bu amul leneen loo xam ne moom lañuy wax kon nañ koy waxe noonu ñu daal di dugg ci ni nga xamante ne nii mooy xajjatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu gën koo xamante xajjatul wadaa wala xijjatul wadaa inshaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala